أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لست عليهم بمسيطر inna alayna hisaabahum sadaqallahul aziim sadaqallahul aziim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was-salaatu was-salaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ak gisoon nañ ci ay laaj ak ay tontu yoo xamante ne ci euh, li woon la aju woon léegi ñu daal di dugg kon inshaa allahu taala ci buntu tay bi ba mun imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabun hal ala man lam yashhadil jumu'at ghuslun min an-nisa'i was wa ghayrihim baabun hal ala man lam yashhad al-jumu'ata ghuslun min an-nisaa'i was-sibyaani wa ghayrihim bunt bi ngi nii baabun bunt bi lay wax ne hal ndax ala dana war ci kaw man ka nga xam ne wala boog ala dana tegu ci loosu man ka nga xam ne lam yashhad du fekke al-jumu'ata julli ajjuma ji ghuslun ak cangaay min an-nisaa'i moo xam jigéen lañ was-sibyaani ak gone yi wa ghayrihim ak ñeneen ñu dul ñoom maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa ciy junj ñaari mas'ala mas'ala bu njëkk bi moom mooy ñenn ci ñi nga xamante ne ajjuma maanaam koo képp koo xamante ne fekkiwul ajjuma bi maanaam cangaayal farata ci ñan la war ndax ñiy teew danañu dañuy tangu maanaam ñi ñi teewul dinañ sangu farata waaw wala déet ngir cangaayal ajjuma bi ndax gisoon nañ ci bunt yi weesu yi doon wax ci ngëneelu ca ngayal ajjuma mu fadl ghuslul jumaa loolu gisoon nañ ko léegi nañ ñu war a gis maanaam masala bi euh, donte maanaam romboon nañ ko ci suñu jotaay yooyu ci ne ndax ki nga xamante ne moom du maanaam kii di teew kooku ndax dana sangu farata waaw wala déet donte bu fekkente ne julli war maanaam dem ajjuma waru ko lu demee nekk xale bi lu demee nekk jigéen ji muy ñaari exemple yi mu joxe ba pare daal di wax wa ghayrihim ak ñeneen loolu gisoon nañu ñi nga xamante ne eh, ne ñoom bu fekkente ne teewuñu ajjuma te ajjuma waru leen ñooñu cangaayal farata maanaam ñoom bu ñu teewee tamit dinañu sangu cangaayal farata loolu boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maanaam loolu wute wuñ ci maanaam fuqaha yi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u mazahib yi ñoom wute wuñ ci rahmatullahi alayhim amma fi nga xamante ne foofu la wuute bi amee moom mooy masalan ñii kenn ci ñoom su fekkente ne bu maanaam dafa ñëw nag téewewul ajjuma ndax day sangu farata waaw wala déet gisoon nañ ni cangaayal farata ci jëmmi boppam ci ñi nga xamante ne dañoo war ajjuma dafa war ci seen kaw loolu sunna la te loolu mooy li gën a dëgër loolu mooy li ëpp ci li borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim wuuteeg li nga xam ne moom la fuqaha u zahiri yi wax rahimahumullah ndax ñoom dañoo wax ne dafa war amma li nga xamante ne moom mooy masala bi aju ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a teew ajjuma loolu borom xam-xam yëpp comme niñ ko gisee léegi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne bu fekkente ne dañuy ñëw teew ajjuma bu boobaa cangaayal farata gi day daal di nekk loo xamante ne lu ràññeeku la ci ñoom léegi nag mu daal di des masala ki nga xamante ne moom teewul waaye moo tam te moom mooy masala bi imam al-Bukhari rahimahullah indi maanaam muy ki nga xamante ne moom teewul du waaye yamul ci ñàkk waaye cangaayal farata tamit waru ko man euh, euh, wala boog juma bokk waru maanam te nga xamante ne kon teewul waaye jullig juma waru ko loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy lu bu njëkk bi boobu nag masala boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute waaye li nga xamante ne mooy waxu jumhurul ulama rahimahumullah te bu mazhabu hanafi yi ak maliki yi ak li nga xamante ne moom mooy li gën a wér gën a dëgër ci te moom ci mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim li ñu jàpp moom mooy ne kooku cangaayal farata du sunna ci moom maanaam sunna mi ngi nekk rek ci ki nga xamante ne moom mooy ñëw teew ci ajjuma ji waaye bu fekkente ne teewul masalan jigéen ji nekk këram te teewul ajjuma wala xale bi nga xamante ne dafa nekk këram te teewul ajjuma kooku cangaayal farata gi doo nekk sunna ci moom loolu moom muy benn ñaareel bi ci def moom mooy mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne góor gi lay daal di nekk lu ràññeeku ci moom maanaam mu daal di sangu cangaayal farata doonte du maanaam cangaayal farata gi waru ko loolu nag góor gi nga xam ne moom lay doon moom mooy masalan aji feebar ji wala boog ki nga xamante ne maanaam musaafir la wala ki nga xamante ne jaam la loolu moom maanaam ñooñu ñoom ñoo tax ñu wax wala boog xale boo xamante ne ràññee na amma jigéen ñi bu boobaa lool du nekk farata ci ñoom loolu moom mooy ñaareelu ma maanaam gis-gis bi ñetteelu gis-gis bi moom mooy mazhabu ñi nga xamante ne mooy mbooloo ci Shafi'i yi rahmatullah ngir ndex waxoon nañ la ne Shafi'i dañoo wuute ay wax ci boobu masala ñetteelu masala bi mazhab bi maanaam gis-gis gi mooy ñi nga xamante ne ñooy mbooloo mu ci Shafi'i rahmatullah alayhim eh, ñoom eh, dañoo wax ne Euh, boobaa cangaayal farata gi day daal di nekk loo xamante ne lu war la ci ñoom maanaam euh, ci góor ñi ak ci jigéen ñi waaye ñi nga xamante ne euh, wala boog day nekk sunna ci góor ñi ak ci jigéen ñi maanaam du nekk rek ci jigéen ñi kese waaye ci góor ñi ak ci jigéen ñi lay nekk maanaam mooy képp koo xamante ne jullit nga rek nekk ci dëkk bi maanaam bu boobaa cangaayal farata day daal di ràññeeku ci yow léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha az-zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne dafa war dafa war ci moom waaye nag ñoom dañ cee teg ne hatta ci jigéen ñi nga xamante ne dañuy gis mbaax ak ñi nga xamante ne euh, dañuy nekk ci gisin ñoom sax cangaayal farata googu day daal di war ci ñoom ngir li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon loolu mooy masala bu njëkk bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala jundu fii ñaareelu masala bi nga xamante ne moom la jundu fii mooy masala yi ñi nga xamante ne ajjuma daf leen a maanaam teggeeku mu njëkkee ci ñi nga xamante ne maanaam mu tudd ñi nga xamante ne ñoom ajjuma da leen a teggeeku ci lu nu joyal euh, te ku njëkk gi ñii ñenn ñi moom mooy jigéen ñi loolu tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim Euh, ànd nañ ci ne jigéen ñi julli ajjuma nekkut loo xamante ne lu war la ci ñoom waaye nag wuute nañu maanaam ci lan moom mooy acte yi nga xamante ne moom mooy tegu ci seen kaw ci wàllu julli ajjuma ndax dem ajjuma dana nekk lu gën ci ñoom waaw wala déet bu ñu xoolee nag ci lu ñu jooyal maanaam bu ñu xoolee seen mazhab yépp ci ay wax yoo xamante ne day wuute dañuy gis ne li nga xamante ne moom la ñuy bàyyi xel ba mu def Hanafi yi xana Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp jigéen ji bañ julli ajjuma maanaam dem julli ji tisbaar moom mooy li ci ñoom ci lu nu joyal ngir ne julliwu maanaam ajjuma nekkul farata ci seen kaw maanaam loolu mooy mazhabu Hanafi yi rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen mazahib yi euh, maanaam ñoom bu ñu xoolee seen waxin yi daanaka day wër-wërloo ci ndax ndaw si nekk na koo xamante ne kuy mën a fitnaalaate góor ñi la wala déet maanaam moo xam ci at ak at yi mu amee la wala mu nekk koo xamante ne ci ni muy solo la wala mu boole ñàkk a solo ak ñàkk am at maanaam moom mooy comme masalan bu fekkente ne jigéen joo xamante ne dafa mage waaye bu solo yére yenn yu rafet yi maanaam mu am nu muy mën a maanaam uh, am ñoo xamante ne xëy na góor yu muy xëcc loolu bu boobaa du kooku dem julli ji àjjuma nekkut loo xamante ne lu gën ci ñoom la maanaam te dafay nekk loo xamante ne dañ koy sib euh, amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, bu fekkee sax fuqaha u maliki rahmatullah ñoom dañ koy tere ci lu ñu maanaam ci jigéen ju mel noonu naka noonu u shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim surtout hanabila ak maliki rahmatullah ñoom dañ koy tere du yam rek ci ñi dañ koo sib amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy su fekkente ne jigéen ji dafa nekk koo xamante ne nag dafa mage wala bokk mu nekk koo xamante ne xëy Euh, taxu koo taaru wala yu mel noonu kooku moom dañuy daal di jàpp ne moom moom mën naa dem julli ji jumaa loolu nag moom mooy li nga xamante ni gisoon nañu ko ci yaaq ci ci euh, ci lu gaaw waaye teqantal bii moom lu moo am ci mazhab yi ci ay wuute yi ci nit ñuy waxee mbir mi waaye expression bi maanaam mbir mi ci jëmmi boppam benn la masalan xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom dañ naan la bu dee ndaw si rafet na bu dee par exemple ñoom ci loolu rek lañ koy aje mooy ne bu dee ndaw si rafet na day xaraam ci lu ñu doyal mu dem tukki ji bu fe mu dem julli ji àjjuma amma su fekkente ne xëy na taar gi dafa des lool bu boobaa julli jumaam du nekk loo xam ne lu war maanaam loolu lu ñu koy tere la masalan amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhi dañuy indi ay teqantal masalan ci ndax màggat na wala du du ko màggat ak bu fekkente ne ku màggat la ba pare a ba pare boole ci sol yéri yoo xamante ne ay yére yu yu yu yu yu yu yu nekkul yu bees wala yu yenn yu rafet yi nga xamante ne day day ku ko gis mu gis ne lii lu rafet la maanaam bu fekkente ne noonu la mel bu boobaa ñëw julli si ci àjjuma dafay daal di dagan ci moom amma ñi nga xamante ne seen col maanaam euh, jigéen ji dafa mage waaye nag sol yére yu rafet wala boog mu nekk ku ndawee koo xamante ne maanaam euh, mooy ku ku ku tollu ci digg dooleel lu kooku moom ñëw julli ci jumaa ji day nekk lu ñu sib ci moom amma Maliki rahmatullah alayhim comme niñ la ko waxee léegi maanaam ñoom it mage ji lañu bàyyi xel ak nekk ak nekk ndaw li maanaam loolu mooy détails yi nga xamante ne ci yooyu la ñu euh, euh, euh, maanaam ñoom ci lañu koy da sibe ak maanaam ndax wala boog ñu jaadi jàpp ne rek dafa dagan ci lu nu joyal kon loolu moom mooy wuute yi nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ko ci ndax ku jigéen ki dana ñëw julli ajjuma waaw wala déet kon bu ñu xoolee globalement ñoom li ñu waxee moom mooy bu ñu xoolee mazahibul arbaa li ñuy wax li ñuy ubbee moom mooy ne dem julli waaye nag mu am benn précision yii yëpp dafay fekk ne maanaam daganal gi ñuy daganal yi day fekk mu am condition yu ci lalu bu njëkk bi moom mooy ne kilifa yi ndaw si nekk jox ko ndigal pour mu mën a dem julli ji loolu maanaam sart la maanaam masalan tey koo xamante ne euh, baayam daf koo tere ne ko déedéet bul jullem jumaa wala boog jëkkëram ne ko déedéet bul dem jumaa bu boobaa daal di dem juma day daal di mujj nekk lu ñu tere ci moom maanaam day daal di mujj nekk lu xaraam ci moom loolu beneen condition la ñaa beneen ki bi ci def moom mooy moom ci jëmmi boppam mu nekk koo xamante ne day def lépp ba maanaam day meloo noo xamante ne day def lépp ba bañ a nekk kuy attirer nit ñi loolu tamit muy beneen maanaam di bañ di masalan di dem juma solu pasteelu parfumé wu et cetera yooyu moom boo ko defee rek julli juma ji foofu la borom xam-xam yi rahmatullah ne yow moom si julli juma dañ la koy tere dafay xaram amma su fekkente ne nag maanaam moo tax parfum bi loolu moom moo tax ñu ñu koy tere maanaam naan naan bu fekkee fekkente dafa parfumé wu Euh, sol yëre yu rafet ak yu mel noonu maanaam bu booba dañuy daal di nekk koo xamante ni ak jullim juma dañ koy tere loolu ngeen di gis ci hadith yi nga xamante ne moom la masalan sayyidina Aisha radiyallahu anha waxoon ne bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisul li ñii di def dinañ leen tere julli juma maanaam loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wax ma maanaam mbir yu mel noonu ci masala boobu waaye comme ni nga xamante ne mbir mu nekk dafa am ay jam maanaam ay mbir yoo xamante ne léeg-léeg ci ay actes diine yi donte dafa nekk loo xamante ne dafa sax waaye jamono ji moom mooy tax maanaam ni nga xam ne noonu la ñuy waxee mbir mi évoluer maanaam soppeeku comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam noonu lañ gisee ku mel ne Seydina Omar radiyallahu taala anhu jamono yi euh, bekkoor gi mu daal di waxoon ne bu kenn dagg loxo yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàcc masalan ak yeneen yoo xamante ne yu mel noonu la yoo xamante ne ay euh, maanaam loolu la ñuy tuddee qa'idatu taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan maanaam ne qaayida la boo xamante ne moom mooy acte bi dañuy soppeeku ngir ne jamono ji ak maanaam ak bërëb yi ñoom ñoo soppeeku loolu dafa bokk ci li nga xamante ne euh, ci Euh, domaine fiqh dafa dañ koy bàyyi xel rawatina ci ñaari domaine ci fiqh yi moom mooy fiqhul awlawiyaat yi ak fiqhul aqalliyaat yi maanaam fiqhul awlawiyaat yi moom mooy fiqhu priorité yi maanaam lan moo prioritaire ci kaw lan ak fiqhul aqalliyaat yi moom mooy fiqh bi nga xam ne mooy toppatoo ci ñi nga xamante ne ñoom lañ mën a tuddee mooy minorité visible yi maanaam nekk ci benn réew wala ci dëkk mais ngir nekk ci ñoo xamante ne ñoom bu ñu leen xoolee yéen a gën a néew ci biir nit ñi maanaam loolu bu ci jullit ñi nekkee ci cas de figure bu mel noonu wala boog ñu am yeneen cas de priorité acte yi nga xamante ne moom lañ daan baaxoo di acte ci diine ji acte yooyu léeg day am ay mbir yu ci soppeeku ngir jëmmi mbir moomu loolu nag moo tax yooyu bokk na ci mbir yi nga xamante ne yu mat a xàmmee la te yu mat a ràññee la bokk na ci nag masala yi nga xamante ne moom mooy masala bu mel ni bii ñu nekk maanaam moom mooy tey bu ñu xoolee suñu jamono dañuy gis ni jigéen ñi dinañ leen di dinañ dem marché dañuy dem école dañuy dem euh, université dañuy dañuy dañuy dem euh, shopping euh, dañuy dem di seeteente ji ci lu gaaw ñu bari bari bari maanaam daanaka bedd mi foo dem romb leen ci dugg ci bus ci gis leen dem fe maanaam imaginer foofu yëpp ñu ne leen léegi mën ngeen fa dem mais boo leen juma par contre bu fa bu leen fa dem maanaam foo xamante ne di ngeen fa mën a teew jaamu fa yàlla maanaam yokk fa seen ngëm yàlla ak yu mel noonu yéen bu leen fa dem maanaam dañuy gis ne acte yu mel nii ay acte la yoo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah suñ koy wax dafa nekk ci cas boo xamante cadre boo xamante ne maanaam nit ñi dañuy doxal l'islam ci lu nu joyal mais bu fekkente ne mbir mi ni mu demee acte yi jamono ji dafa soppeeku te jamono yooyu jigéen ñi dañ daan nekk koo xamante ne léeg-léeg da ngay nekk ku xale ba màgg ku bokkul ku dëkkul seen kër du xam noo mel wala parfois sax du la xam maanaam loolu jamono yu mel noonu lañ lañ doon waxee àtte yu mel nii maanaam loolu moom moo tax mbir yi tamit day dañ koy dañ koy xoolaat maanaam ngir loolu du ne àtte bi ci jëmmi boppam moo soppeeku waaye jamono jiñ koy appliquer ak ak réew ak dëkk yiñ koy appliquer yooyu ñoom ñoo soppeeku te bokk na ci masala yu mel noonu moom mooy masala yu tukki jigéen ñi. maanaam euh, bëgguñu dugg ci détails yi nga xamante ne du concerner euh, mbir mi ci jëmmi boppam mais dafa am ay mbir yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel la boo xoolee yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan tere muy tukki moom kese loolu noonu jamono yi mu ko doon mooy yi nga xamante ne da nga daan seetlu ne moom kese mënul tukki parce que dafa bëri woon ay addu kalpe maanaam ak ñeneen ñu ay ñoo xamante ne maanaam yoo xamante ne ay risques yu rëy la ci amee mais su fekkente ne kii day dugg euh, euh, oto bi léegi nii euh, ànd ak mbooloo mi yëpp oto bi daw ak sécurité yi am ci yoon bi yëpp ba yegg ci ci beneen dëkk ak yu mel noonu loolu da ngay gis ne jëmmi li taxoon àtte bi wàcc parce que loolu moom mooy qaida bi ñu doon wax léegi mooy taxayyurul ahkaam bi taxayyuri zamani wal makaan maanaam àtte bi day daal di toxu ngir jamono ji ni mu toxoo wala bërëb yi ni ñu toxoo wala boog ñu gis ne li nga xamante ne comme le qaida bi wax. alxukmu yaduuru maa illatihi haytu daara wujudan wa adaman maanaam mooy ne atte bi day daal di wërwërloo ànd ak la tax ñu tëral atte bi su fa atte su tax tax bi tax nekkee fi ñu saxal ko su fii tax tax bi nekkatul ñu wëlbët ñu dindi ko maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, euh, moom mooy euh, xa mu foofu d'ailleurs sax ci qaa'ida boobu ci la qaa'ida bee génnewee mooy qaa'ida taghayyurul ahkaam bi taghayyuri zamani wal makaan li nga xamante ne moom mooy liñ ci namoon daal moom mooy ne bu ñuy wax loolu ñun ñu jigéen ñii moom ñu bàyyi leen ñu dem ca jumaa ja moo gën ci ñoom que ñu bàyyi ñu bañ leen a demloo jumaa parce que bu ñu demee ci jumaa ja danañ fa fàttaliku yàlla daañ fa tudd yàlla te soo leen bàyyee ci kër ga ci caaxaan la ñuy nekk ak di seetaan ay film ak yu mel noonu maanaam wala boog ñuy liir ay roman maanaam dafa am mbir yoo xamante ne euh, tout le temps il faut que tamit ñu xool lan moo tax ñu tëral acte bi ak lan moom moo moom mooy priorité bi maanaam lan moom moo gën lan ci ban jamono loolu tamit il faut que ala kulli xaal nit mënta nekk ba pare du xam loolu du ba pare du lu mel voilà nit mënta nekk faqih wala usuli ba pare du xam yu mel noonu te du ko toppatoo wallahu aalam léegi mu daal di des li nga xamante ne moom mooy ñeneen ñi maanaam kon ñooñu ñooy jigéen ñi mu am tamit ñu ñu tuddee gone yi ak sibiyaan ñooñu tamit dem teew juma nekkul loo xam ne lu war la ci ñoom maanaam ñett ñi am na ñeneen ñuy tudd al musaafir maanaam al musaafir mooy ak yi tukki kooku tamit dem julli ji juma warul ci moom waaye daal ñëw yeneen i at ci biir beneen bi ci des nga xamante ne. moom mooy euh, al abd jaam bi kooku dem jumaa warul ci moom waaye nag su fekkente ne jox maanaam ki ko moom jox na ko ndigal ci mu dem julli ji juma bu boobaa day daal di nekk lu tegoot ci kaw lu waraat ci moom ngir ne bu mu mukallaf la la taxoon ñu ne dem jumaa warul ci moom maanaam euh, te loolu tamit ñu dellu si wàcc jigéen ji maanaam moom ak jigéen ji foofu ñoo ko nuróole maanaam li tax ñu ne dem juma te loolu moo lay wan ne acte bi dañ koy xool solo jamono ji li jaam bi boo demee ci téere fiqh yi liñ lay wax ne la ah, jaam bi li tax dem jumaa woor moom mooy daan ka dane moom moomul boppam ndax day nekk koo xamante ne dañ koo moom te munta mënta firiku ci loolu mu moomal boppam moom maanaam ngir mën a dem julli ji jumaa loolu maanaam loo xamante ne moomu ci boppam mooy temps am ak liggéeyam loolu moomu ci boppam léegi bu ñu xoolee ñi nga xamante ne moom mooy jigéen ñi boo xoolee yu bari ci lu ñuy faral di wax ne loolu moom mooy xikma bi tax ñu ne ko bul ñu ne ko jumaa waru ko moom mooy dafa war a nekk ci liggéeyu kër gi maanaam ak di toppatoo jëkkëram ak ay doomam ak yu mel noonu comme que maadaama loolu la te moom mooy responsable bu mag bi ci biir kër gi ci buntu boobu moo tax dem julli ji jumaa waru ko maanaam nga gis ne kon mbir mi day euh, bu maadaama loolu mooy illa bi da nga gis ne actes yi day daal di wëlbatiku. duñ ne jigéen julli jumaa da koy war mais dañ naan la tax ñu koy teree mu julli ji loolu tamit mën na évoluer au moment où cause boobu noonu ku nekk xam na ni selon jamono yi day évoluer comme suñu jamono ji li ëpp ci suñu jigéen ñi loolu taxul loolu të tënkatu leen fenn maanaam ay dañuy nekk ci kër gi di toggal seen jëkkër di leen defar kii amuñu temps def ci leneen loolu taxul ñu toog ci kër gi maanaam loolu yëpp nag mbir la yoo xamante ne dañ koo war di bàyyi xel ci biir ni ñuy intégré actes yi wallahu a'lam léegi mu am ñi nga xamante ne kon moom mooy jaam bi jigéen ji kii tukki xale bi ak euh, ki nga xamante ne dafa amee dafay amee feebar wala boog ñun nga xam ne ñoom ñooy màggat yi nga xamante ne dañoo ame ay yenn ngant yi wala boog silmaxa bi ak ñu mel noonu loolu nga xam te ne silmaxa bi amul ku ko wommat ci li gën a wér ci li borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim te fekk moom it mënta yóbbu boppam maanaam loolu tamit mat naa bàyyi xel wala ci nga xamante ne dafa ragal maanaam nekk ci situation sécurité boo xamante ne mënta tukki mënta dem mu am nag yeneen i mbir yoo xamante ne xëy na du dina tax ba nit ki jumaa ji teggeeku ko waaye loolu ci leneen la aju lu dul moom comme masalan ci taw bi bu yenn orage bu amee wala boog julli it ak yu mel noonu loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci buntu bi nga xamante ne buntu yi ci tegu mu ne wa qaala ibnu Umar maa ngi nañ ni ñaari masala yooyu la imam Bukhari doon mettre bu njëkk bi moom mooy cangaayal farata ñi nga xamante ne demuñu jum demuñu juma te juma waru leen ñaareel bi ci des moom mooy mu junjaale ci ñan ñi juma warul mu wax jigéen ñi wax xale yi daan ne ak ñeneen ñi ni maanaam ak ñeneen te maanaam mooy ñi mel ni ñoom léegi laaj yi nga xam ne moom la laaj fii ndax ndax ñooñu jumaa war maanaam cangaay euh, war na leen dafa junjaale maanaam li nga xamante ne moom mooy wuute bi nga xam ne moom lañ tudd léegi te borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci waaye tamit nga gis ne hadith yi maanaam buñ ci ñëwee da ngay dañuy indi dafa dafay wër-wër loo entre loo xam ne dañ koo firi muy xad wax yoo xam ne dañ koo joyal ak wax yoo xam te ne dañ koo tënk wallahu a'lam mu ne wa qaala ibnu Umar muy sayyidna Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne innama li am ba des mooy al-ghusl cangaay ala man war na ci kaw ki nga xamante mi ngi ci kaw ah, ah, ki nga xamante ne tajibu war na alayhi ci moom al-jumu'atu julli ajjuma hadis bii nii Euh, imaam al-Bayhaqi euh, rahimahullahu ta'ala jokkale na ko ci xaj ci càllale gu wér maanaam fii imaam al-Bukhari imaam al-Bukhari rahimahullah ci mu'allaq bi dafay wane li nga xamante ne moom mooy moom mazhabam maanaam te bu boobaa loolu mooy mazhabu yi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci Hanafiyyi ak Maliki ak mbooloo ci Shafi'i yi rahmatullahi ala al-jami' mu daal di wax ne moom imaam al-Bukhari rahimahullah moo indi hadith kon sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala anhu moom muy dëgëral mazhabu jumhur te moom mooy ne lan mooy ne càngaay ci kii mu nekk maanaam ci nga xam ne moom lay nekk na ci moom mooy kan mooy ki nga xamante ne julli juma dafa nekk dafa nekk lu war ci moom maanaam kooku la càngaayal di war ci moom bu ko defee mu sangu dem juma amma ki nga xamante ne nag sangu demul juma maanaam kooku ak cangaay du nekk loo xam ne luy war ci moom la te bokk na ci liy dëgëral mazhab boobu mooy wax bi sayyidat Aisha radiyallahu anha wax ne loolu moom moo taxoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen nañu euh, sangu te loolu euh, euh, muy xadis boo xamante ne insha allahu taala dinañu ko gis mu ne wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abul Yamaan te moom maanaam al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani rahimahullahu ta'aala al-Himsi gën a siiwee ci Abul Yamaan mi ngi gën a adduna 138e année génn adduna 222e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari la nekk sëriñam mu solo ci moom lu bari waaye hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala akhbarana Shu'ayb te moom mooy Abu Bishr Shu'ayb ibn Dinar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom tamit mu nekk génn gen àdduna 162 ane ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom tamit hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an az-Zuhri mooy al-imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab zuhri Abu al-Madani nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ñaari njëkk ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci kaw ñoom waa ñooy ay Himsi lañ waa waa Hims lañ ñii maanaam ah, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf li ko dala ci imam az-Zuhri bi ñoom waa Madina lañ moom ah, mi ngi gane adduna moom imam az-Zuhri ah, cinquantième année ginnaaw deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ay hadisam nekk ci kutubu sitta an Salim ibn Abdullah te moom mooy ibnu Umar ibnu al-Khattab Abu Umar mooy wala Abu Abdullah wala Abu Ubaydullah al-Madani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi raad na cent cinquième wala boog cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu bokk ci euh, fuqaha sab'a yi ci benn ci wax yi ci ñetteelu wax ci ñetti wax yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ne kan mooy bokk ci fuqaha sab'a yi rahmatullah maanaam kan mooy juróom ñaareel bi rahmatullah ala al-jami' annahu naka moom kat sami'a maanaam moom dégg na Abdullah ibn Umar te moom mooy baayam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mooy Abu Abdurrahman al-Madani génn adduna maanaam mi ngi gën a adduna benn at ginnaaw bi ñu yabalee yenente fukki at ak ñaar laataa gàddaay bi amma ñu ngi génnaat na soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk deux mille six cent trente hadis yoo xamante ne muttafaqun alayhi cent soixante-huit la imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-un hadis imam Muslim wéetoo ci trente et un hadis ci hadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu mu ne sami'tu dégg naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man képp koo xam ne jaa a dikkee na minkum ci yéen al-jumu'ata ajjuma fal yaghtasil na daal di sangu maanaam kon ñu gis ne wax ji nga xamante ne moom la sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma waxoon ne cangaay ki mu war rek mooy ki nga xam ne moom mooy ki sangu farata ki ki ki jumaa war maanaam loolu day firi hadith bi te af na am na qaida bu ñu wax naan ar rawi adra bima rawa ki nga xam ne moom moo soloo hadith moo gën a xam lan la hadith bi di tekki bu boobaa hadith bi dañuy gis ne li muy tekki moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy ñëw ajjuma ci kooku rek lay aju maanaam loolu li muy tekki mooy ne dafa am lu ñu tuddee mafhumul muxaalafa maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom kii kuy ñëw ci yéen ajjuma muy sart maanaam nekk mafhumu sart wala mafhumu sifa mooy ne maa ngi ñëw ci ajjuma ji bu boobaa sa yaxtasil na daal di sangu cangaayal farata loolu moom bu boobaa kooku moom mooy ki nga xamante ne moom la cangaay gi di tegu ci kawam amma zahiri yi ñoom amuñu mafhum kon loolu moom moo tax ñoom mafhum amul doole ci ñoom loolu moo tax ñoom hadith bii du nekk lay boo xamante ne ñoom maanaam contre ñoom la maanaam du nekk li nga xamante ne moom mooy lay boo xamante ne euh, dalilul euh, ilzam lay doon déedéet maanaam du loo xamante ne da nga leen koy mën a teg ñu ne la waaw nangu nan ko déedéet parce que dañ naan la yow fi nga sukkandikoo mafhum la te ñun mafhum bokkul ci suñuy mbir maanaam ñoom ma voilà ñoom boobaa loolu lañ lay wax dégg nga mafhum mooy li may déggee ci ginnaaw wax boo waxee dara man li may déggee ci contraire bi voilà soo ne kuy ñëw ajjuma na sangu li muy teg kon mooy ki ñëwul ajjuma jarul muy sangu maanaam loolu laa ci déggee man mais loolu man maa ko ci déggee yeneen bi waxu ko sallallahu alayhi wa maanaam loolu moom mooy mafhum loolu euh, nag Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala moom da ngay gis ne kon moom ci ma lii la wax yeneen bi wax sallallahu mu am moom mu déggee ci biir mi loolu tamit day dëgëral ne saxaaba yi radiyallahu anhum daan nañ dëgëral mafhum muy mafhumul muxaalafa hadith bi euh, imam al-Bukhari Euh, wala boog imaamu Malik solo na ko xadis numéro deux cent soixante-dix ak deux cent quatre-vingt-treize imaam al-Bukhari indi na ko xadis numéro huit cent soixante-dix-sept dana ko indiwaat xadis numéro neuf cent euh, dix-neuf imaam Muslim indi na ko ñaareel xadis huit cent quarante-quatre euh, imaam Euh, euh, at-Tirmidhi moom dina ko indi hadith numéro 492 imam an-Nasa'i dina ko indi hadith numéro 1376 1405 1406 ak 1407 imam Ibn Majah dina ko hadith numéro 1088 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi nañu gis ne hadith bi kon ñoom ñëpp solo nañ ko boobu rek imam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad muttasil fi awwal al-kitab li haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génnaat na deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom la nekk seen sëriñ ñu solo ci moom waaye imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solo nañ tamit ay haditham mooy haditham mi ngi ci kutubu sitta ba mu def ci Sunan Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' mu ne an Malik moom mooy imamuna Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Khimyari rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah muy daqantal al-Madani gën a àdduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nak ci kutubu sitta mu ne an Safwan ibn Sulaym mu imam wa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam di Abu Abdullah Abul Harith Safwan ibn Sulaym di wa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam nekk tamit euh, koo xamante ne maanaam ci euh, ci waa banu Zuhra la bokk génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Ataa ibn Yasaar nekk imaamu waa Madina itam rahimahullahu ta'ala ci jamonoom muy Abu Muhammad dañu koy Abu Abdullah wala Abu Yasaar waaw Ataa ibn al-Hilaali rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna ci at bi nga xam ne borom xam-xam yu bëri ci madinatul munawwara ci lañ génne àdduna muy 94e année bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith ñu ngi ci kutubu sitta an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu gën a siiwe ci uh, abu tur dàqantalam bi muy abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu waaye turam mooy sa'd ibn malik ibn sinan al-khad al-khudri al-khazraji al-ansari radiyallahu ta'ala anhu moom ñu ngi génn àdduna 63e année ginna euh, wala soixante-quatorzième année boog ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngi génn àdduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, ay maanaam bokk tamit ci muksiruna yi ñu ëpp liñ solo xadis mille cent soixante-dix xadis moom mooy li nga xamante ne mooy euh, musnadam imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo ci quarante-trois xadis imam al-Bukhari wéetoo ci seize xadis imam Muslim wéetoo ci cinquante-deux xadis bu sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi mun a naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na ghuslu cangaayik yawmal jumu'ati bisub ajjuma ghuslu cangaayik yawmal waajibun aji waa aji tegu la maanaam lu dal ala kulli muhtalimin ci képp koo xamante ne borom gént nga maanaam aji gént nga te moom mooy képp koo xamante ne maanaam majeur nga maanaam bu boobaa jigéen ak ku jigéen da ci daal duggaale loolu day daal di nekk loo xamante ne euh, moom maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom mooy euh, lii euh, bor maanaam lii nga xamante ne moom mooy mazhab ci Shafi'i rahmatullahi ak zahiri yi rahmatullah alayhim day daal di dëgëral seeni euh, seen mazhab ci buntu bii nii euh, waaye hadith bii nii maanaam am la boo xam ne yuraadu bihi al-xaas la wala boog mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad yuhmalu al-mutlaq yuhmalu ala muqayyad maanaam dañ ko nekk dafa nekk loo xam te ne dañ koo joyal waaye dafa am tënk goo xam ne moo ci tegu te moom mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi ñu weesu léegi radiyallahu ta'ala anhu moom muqayyad la maanaam dafa tënk bii nag mutlaq la dafa nekk loo xam te ne dafa joyal euh, dégg nga wala boog ñu ne am la ak xaas kom ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee amma mu euh, li nga xamante ne mu ne qaala bil isnad muttasil fi al kitab haddathana Muslim ibnu Ibrahim moom euh, romb nañ ko muy Abu Amr al-Asadi al-Azdi Muslim euh, Ibrahim al-Farahidi euh, rahimahullahu ta'ala ñu al-Qassab moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy sëriñ bi gën a mag ci imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala imam Bukhari imam Abu Dawud solo ci moom waaye hadiisam ñu ci kutubu sitta moom mu ne qaala haddathana Wuhayb te e, moom mooy Abu Bakr al-Bahili Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan rahimahullahu ta'ala di waa Basra e, al-Karabisi rahimahullahu ta'ala ñoo ko saahibul Karabis moom mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ay hadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Ibn Tawus maanaam moom mooy Abdullah la tudd Abu Muhammad al-Khawlani al-Yamani rahimahullahu ta'ala maanaam muy Abdullah Ibn Tawus Ibn Kaysan al-Khawlani rahimahullahu ta'ala moom Euh, tamit ci euh, siqaat yi la bokk euh, bokk ci siqaatu taabi'i rahmatullah alayhim maanaam moom baayam moo gën ci mun al abihi baayam muy Taawus ibn Kaysaan di imaamu waa Yaman rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman génn àdduna cent cinquante année wala cent quatre-vingts année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom ñoom ñaar ñi ñoom ñëpp ay seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta an Abi Hurayra radiyallahu taala anhu muy Abdurrahman ibn Saxr ad-Dawsi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith nekk ci kutubu sitta moom li nga xam ne moom mooy musnadam mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis imam al euh, ahmad ibn hanbal trois mille huit cent soixante-dix hadis la solo ci moom imam al bukhari euh, we maanaam ak imam muslim ñu dëppoo ci trois cent vingt-six hadis imam al bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize hadis imam muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadis ci hadis sayyidina abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na nahnu ñun al akhiruna ñun ñooy ñi mujj ñi ci ñëw gi ñu ñëw waaye as-sabiquna ñu ne ñu jiitu ñu yawmal qiyaamati bi sa taxawaay ba loolu waxoon nañ ko waxoon nañ tamit li nga xamante ne moom mooy maanaa yi wër-wër loo ci boobu eh, kaddu ci kaddu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne waaye utu joxe joxeef na leen ñoom alkitaaba téere ba min qablina ci lu ñu jiitu loolu bokk na ci maanaam liy wane ni ñun ñun ñoo mujj waaye wa uuti naa ñun jox uuti naa ñun jox nañ ñu ko min ba'dihim ci seen ginnaaw waaye ñun ñoo leen gën ñoo leen jiitu ñun ñoo am gën ci yeneen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lool mu nekk ngëneel boo xamante ne ngëneel bu màgg la goo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala defal nañ ko fa hadha al yawm mu waaye mu ne bis bii loolu tamit bokk na ci li ñu jiitoowee mooy allazi euh, mooy bi nga xamante ne ixtalafu ñoom wuutee nañu fii ci moom loolu moom mooy tekki ne dañ leen koo xamaloon ah, ñoom ñu daal di wuute comme ni alquran wax innama ju'ila sabtu ala allazina ixtalafu fiihi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, sab samedi bi Ah, muy ah, gaaw bi ñoom dañ koo defal ñi nga xamante ne dañ caa wuute maanaam mooy ne te loolu muy dëgëral wax ji nga xam ne moom mooy ñu mel ne al-imam Qadi Iyad ak ñu mel noonu rahmatullahi alayhim loolu lañ dëgëral te moom mooy ne dañ leen a waxoon ne leen ah, jël leen ajjuma ñoom ñun jàpp ne bis la boo xamante ne xëy na yàlla daal moom dañoo tànnaloo benn bis ci bis yi ajjuma dañ ko wax rek mu nekk à titre indicatif maanaam ne mën nañ ko jël comme mën nañ jël yeneen bis yi léegi na ñun nag lu ñu def gaa yi wuute na bon la te ñu tànn samedi rek ah nañ tànn samedi quoi maanaam te moom mooy ñu tànn samedi maanaam samedi bis boobu nga xamante ne moom lañ leen daan tere ñu napp ci maanaam comme bis boobu lañ leen daan tere ñu napp ci ñu ne ah kon xëy na nañ tànn boobu ñu daal di tànn boobu euh, nasaraan yi ñëw ñoom it ñu tànn loolu ñu tànn dibéer gi muy dimanche gi maanaam ñoom ñu nekk foofu mais nag ñun non seulement kon ñoom. ñu ñu ñoo leen mujj ci ñëw waaye ba ñu leen tànn loowee ñun ñoo tànn bis bi baax ñoom ñoo ñu mujj ci loolu maanaam loolu tamit bokk na ci ne ñun ñoo mujj ba pare nekk ñu jiitu maanaam ne suñu bisu feet moo jiitu ñoom seen bisu feet yi moo tax mu ne fa hadaana daal di ñuy gindi allahu bur yàlla ñun yàlla moo ñu gindi ci loolu loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lay teg tegtale mooy lépp lu la yàlla wax ne nii la rek defal noonu la maanaam lu mu la wax rek bu fi nekk di gëndale loo gëndale bu ëpp maanaam Euh, defal lim la wax noonu la te ci loolu la njub nekk te loolu la mbaax nekk loolu moom bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci jànge te loolu ànd ak lu mbir mi nuru leneen maanaam defal li nga xamante ne moom la la alquran digal te moom la la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax jàngal maanaam mu ne la kon mu ne moo tax mu ne kon ñun ñoo jiitu yàlla gindi nañu ci loola ndek bokk na ci li ñu ciy jàngee mooy na lii ngay wane ne lii tax nga jàpp ne yàlla gindi na la mooy nga dëppoo exactement ak li nga xamante ne moom mooy la dëppoo ak alquran ak sunna yeneen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu sax bokk na ci li tax ne bi nga xam ne moom la ñu ñaan ci suratul fatiha ne ihdina siratal mustaqima yàlla gindi ñu teg ñu ci yoon bi nga xam ne mooy yoon bu jub bu coowooral bu baax bi loolu bañ te baree rek da gis maanaam ba wax ne ñu bëgguta nuru mooy al maghdubi alayhim ñi ñu rëbb ñi ak mooy maanaam ñu mere ñi te mooy yowóot yi comme ni yenente wax sallallahu alayhi wala daalin na ak ñi xam ne danoo sànku mooy maanaam ñi ñu mere mooy ñi xam waaye jëfewuñ lañ xam ñi ñi sànku mooy ñu nga xamante ne ah, ñoom xam xam sax jotuñu koo def maanaam ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy làmbatu rek ak la di di di tandus di rek maanaam nekk ci tâtonnement bu méttee métti maanaam ñooñu nag nga xamante ne amul dara lu leer ci seen i mbir loolu moom mooy ñi riir ñi te ñooñu moom mooy nasaraan yi ñoo ci jiitu loolu lañ bëgg a wax waaye du ñoom rek a mel noonu naka noonu xam ba pare xam ne lii moo baax waaye jógewuñ ko ñooñit du du yahuud yi kese mel noonu voilà maanaam li nga xamante ne ñoom dañ cee jiitu rek gën cee fësle amma li nga xamante ne na kon biñ ñaanee njub gi nga gis mu ci kanam rek ci biir mun a albilam mim ne la zalikal kitaabu laaray ba fii ba pare ne la hudan lil muttaqina maanaam ne téere ba ngoog ah sikki sàkk nekku ci bu leen ci sikki sàkk amul dara loo xamante ne war naa ma a tax ak déngi déngi mën a am ci mbir mi lu gën a néew lu ci am ci téeri mbiru alquran amul kon nag jëfe leen ko mu nekk hudan mooy jëmmi njub leen mu takkee na ñee ñi ragal yàlla maanaam kon xam ne loolu mooy jëmmi njub gi li alquran digle mooy li baax li mu tere mooy li nga xamante ne moom mooy jëmmi li bon maanaam ak lu mu nuru nuru lu rafet lu mu nuru nuru lu baax mu ne kon nag varadan kon ëllëg lil yahudi ñeel na yahudi mooy maxdubi alayhim wa ba'da gadan wa ba'da gadin ginnaaw ëllëg itam maanaam muy Euh, te bis bi mu ko doon wax maanaam bisu àjjuma la woon kon ëllëg yahuud yi la waaye gannaaw ëllëg nasaraani la te moom mooy abdalloona ñi sànku ñi ah, mu nee na ba mu waxee loola rek fa sakata mu daal noppi maanaam euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam kon lii tamit day tegtale ne waxam jooju foofu la yem euh, bi gisoon nañ ko ci njàlbeenu kitaabul jumaa bi ci Euh, hadith numéro 876 maanaam fekk ñëkkoon na ñëw waaye partie bu njëkk bi rek ñëwoon muy hadith numéro 238 indi dina ko indiwaat hadith numéro 2956 3486 6624 6887 7036 ak 7495 imaamu Muslim indi na ko hadith numéro 849 ak 855 ñetti yoon ak 856 imaamu Maalik bi nga xam ne ci moom la jëlee hadith bi mun na ko hadith numéro deux cent soixante-sept euh, euh, wala càllale gi euh, déedéet càllale gi jaaru ci moom mais beneen càllale bi jaar na ci moom am na càllale jaar ci moom maanaam moom indi na ko hadith numéro kon niñ ko gisee léegi indi na ko hadith numéro deux cent soixante-sept imaamu an-Nasaa'i na ko hadith numéro mille trois cent soixante-sept mille trois cent soixante-huit deux mille quatre cent cinq ak deux mille 407 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1083 kon ne gis na ashaabu kutubu sitta ñoom indi nañ ko moom def imam Abu Dawud ak imam at rahimallahu al-jami' euh, euh, mu daal di nopp mu ne summa qaala topp nag ba mu noppee mu daal di wax euh, maanaam ci jëmmi xadis bi la ba tey maanaam dafa maanaam fii ni ñu ko doon noté 897 lañ ko noté ah voilà mais jëmmi maanaam day yeggale jëmmi xadis bi la mu ne bi mu noppee. summa qaala topp mu ne xaqun lu yey la lii moo tax imam al-Bukhari indi xadis bi mu ne xaqun lu yey la ala kulli muslimin ci képp koo xam ne ab jullit la an yaxtasila ci mu sangu fii kulli sab'ati ci fii kulli ci fii ci kulli sab'ati euh, bépp juróom-ñaar ayyaamin ci ay fan yow man ci benn fan yaxsilu boo xam ne dana sang fii dana raxas fii ci moom rasahu boppam wa jasadahu ak jaramam maanaam lii moom mooy li nga xamante ne maanaam euh, lu àq la boo xam ne dafa war a tegu ci kaw jullit bu nekk li nga xamante ne moom lañ ci nam moom mooy su fekkente ne gisul janaaba amul janaaba te bu dee jigéen nekkul koo xam ne dafa set ci mbërëg wala mu set ci gësin waaye beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy li ci am moom mooy ne àq maanaam fii wax ji day dëgëral li nga xamante ne moom mooy waxu zahiriyya yi rahmatullah alayhim nga xamante ne ñoom cangaayal ajjuma gi dafa nekk loo xamante ne lu war la ci ñoom beneen bi ci des moom mooy ne su fekkente ne waaye wax ji li ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam namm moom mooy ne cangaayal ajjuma ji bu fekkente ne benn bés ngay sangu ci biir maanaam ne cangaayal ajjuma dafa nekk loo xam ne sunna bu dëgër la te bu fekkente ne ba mu tuddee ne dafay war ci jullit bi maanaam moom mooy nit ki bu toogee juróom-ñaari fan yoo xam ne sanguwul maanaam xëy na euh, rawatina ci jamonoy tàngoor xet bi ne ci moom. bokkut ak li jaadu ci mu di ko yóbbu ca jumaa ja maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la xadis bi di wut ëmb bu boobaa nag beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci am moom mooy sunanal fitra yi ñuy wax maanaam def ko ci bisub ajjuma moom mooy li nga xam ne mooy li gën comme li nga xam te noonu lay leeree ci kanam insha allahu taala ndax dafa am ci riwaayaat yoo xam te ne day wax ne bisub ajjuma lay doon maanaam euh, mu ne kon nag bis boo xam te ne daf ci raxas bopp bi maanaam te bu boobaa danañ ci gis li taxoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon baabu duhni yawmul jumaa maanaam wala baabu duhni lil jumaa maanaam mooy diw bopp bi raxas ko Euh, beneen bi ci des moom mooy yaramam tamit maanaam mu dundu cangaay bi maanaam kon bu boobaa ñu daal di gis ne mboolem yi nga xam ne te am na ci beneen xadis muy wax euh, socc gi ak li nga xamante ne moom mooy euh, parfum bi yooyu yëpp muy xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu yooyu yëpp muy junju ne sunanal fitra yi ñuy def yooyu def ko bisub àjjuma bu dee semaine bu ne nga koy def maanaam def ko bisub àjjuma mooy li gën beneen bi ci des moom mooy ne semaine bu nekk nga def ko dafa nekk lu ràññeeku maa nag mi ngi feddaliku bu fekkente ne yegg na ci 40 jours bu boobaa day gën a feddaliku am na nag fu mu yegg sax maanaam ñàkk koo sàmmonteel day daal di xaraam wallahu a'lam mu ne rawahu euh, solo na ba tey euh, hadith bi euh, Aban ibn Salih te moom mooy Aboubacar al-Qurashi al-Madani Aban ibn Salih ibn Umayr ibn Ubayd rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna 115e année ginnaaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag dafay solo ci ku mel ne al-imam ibn Jurayj ku mel ne Muhammad ibn Ishaq ku mel ne Abu Ja'far te moom Muhammad ibn Ali ibn Husayn ku mel ne Ubaydullah ibn Abi Ja'far al-Misri ak ku mel ne Usama ibn Yazid al-Laysi ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' waaye sitta ñu solo ci ñii la amma ñi nga xamante ne ñoom euh, wala boog ñoo ñoo solo ci moom. Ah, ñoon ñoo soloo ci moom waaye moom ci ñi mu soloo ki ci gën a mooy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala sahaaba boobu maanaam kon moom soloo na ci Seydina Anas radiyallahu ku mel ne imam eh, Ibn Shihab eh, az-Zuhri ak ku mel ne Mansur ibn al-Mu'tamir ak eh, ñi nga xam ne xam ñoom ñooy ñoo mel na ñoom ku mel ne Muhammad Mujahid ibn Jabr ak radiyallahu rahmallahu al-jami' ak ku mel ne Hasan ibn Muslim ak ñeneen beneen mbir bi ñu war a xool mooy Abaan ibnu Saalih bi bokkut ak Abaan ibnu al bi nga xamante ne ibnu Yaziid al-Attaar Abaan ibnu Yaziid al-Attaar moom lañ daan faral di gis yéen a koy fàttaliku kooku ci mutaabaat yi la ko imaam al-Buxaari di faral di indi ci xadis surtout xadis Seydina Anas yéen a ngi koy fàttaliku radiyallahu anhu fii nag waaye kii moom tamit Abaan la tudd moom moom tamit ci waa kutubu sitta ci ci ci Sahih al-Buxaari ñoom ñaar ñoo ci tudd Abaan waaye moom imaam al-Buxaari ñetti yoon rek la solo ci moom. la solo ay ndi ay xadisam te ci mutaabaat yi lay doon ci mu muallaqaat lay doon tamit maanaam ci mutaabaat yi rek la ko indi ak muallaq ma ba pare li mu indi mu muallaq xadis muallaq lay doon maanaam du jël mukk càllale gi ci kaw ba ci moom maanaam tout le temps danaan wa Abaan wala qaala Abaan ibnu Saalih kii tam mooy ñaareel bi ku tudd Abaan ci ñi imam al-Bukhari di solowee ci ñoom rahmatullahi alayhi ñoom ñaar lañ Abaan ibnu Saalih bii nag fii la imam al-Bukhari njëkk a solowee xadisam dina ko indiwaat yeneen ñaari yoon insha allahu taala euh, imam Abu Dawud maanaam moom imam Muslim solowul xadisam loolu tax xadisam moom nekkul ci kutubu sitta euh, imam euh, Abu Dawud solo na ci moom six xadis imam at-Tirmidhi solo na ci moom ñaari xadis imam an-Nasa'i solo ci moom benn xadis imam Ibn Maaja solo ci moom ñetti xadis maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne. Euh, moom mooy euh, musnadam maanaam ci euh, kutubu sitta yi mu ne an Mujaahid gis nga wax nañ la bokk na ci ñu ñi solowee ñi mu solowee mooy Mujaahid ibn Jabr rahimahullahu ta'ala muy imam bu mag boobu di imam waa Makka muy Mujaahid ibn Jabr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala Abul Hajjaj li nga Abul Hajjaj nga Abu Muhammad moom mi ngi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàdda wala cent Euh, ba cent quatrième gi naw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk imam boo xamante ne mooy imam mu ci mu yi maanaam foo déggee ci téere tafsir da nga dégg Mujaahid nee na maanaam ba xataa kuy déglu tafsir sax léeg rek même bu fekkente ne xëy na jàngul téere tafsir sax dana dégg turam maanaam comme li li Mujaahid wax moom mooy nangam maanaam imam bii la rahimahullah dak taalibi Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne am Taawus muy Taawus ibn Kaysaan bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne na qaala mu ne qaala an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne billaahi ñeel na buur yàlla ta'ala aji kaw ja ala kulli muslimin ci kaw képp kuy jullit haqqun aq boo xam ne mooy mooy an ci ne mooy maanaam lii maanaam baat bi ak ni ñu koy waxee nii maanaam day dëgëral mazhabu ñan zahiri yi rahmatullahi alayhim maanaam loolu day tegtale ne sunna la bu feddali koo feddali ko donte nekk gi mu nekk sunna mooy li gën a wér su la neexee nga ni ñaari atte mën na ci am bu njëkk bi mooy ne sunna la ci lu nu joyal bu fekkente ne amul kenn koo xamante ne euh, maanaam su fekkente ne nit ki amul dara loo xamante ne war na mën a tax mu sangu ca ngayal farat maanaam naka noonu amul dara loo xamante ne war na tax mu sangu rek de manière générale mais day nekk faratax lu war ci képp koo xamante ne dafa war a dem julli ji jumaa dafa war a dem julli ji jumaa fekk mi ngi ànd ak maanaam euh, ñaq ba tooy xee xee xeeñ euh, mel ne nag ne neen ah, yooyu bu boobaa day daal di war ci moom bu fekkente ne masalan semaine bi yëpp sanguwul cangaay googu day mujj nekk lu war ci moom ndax du tamit maanaam loolu moom lañ koy mais bu dee ci lu ñu jooyal rek sunna la ñuy wax comme muy waxu jumhuur yi waaye nag day daal di nekk luy feddaliku d'ailleurs loolu waxoon nañ am na ci xanaabila yi mbooloo xanaa xanaabila ya rahmatullah alayhi ñu waxee noonu maanaam ne sunna bi kat waaye charte bu fekkente ne euh, mooy képp koo xamante ne euh, dafa dafa tilimul wala ñaqul wala yooyu te loolu mooy jëmmi maanaa bi tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ku lekk soble bu ñorut wala euh, laaj bu ñorut bu mu jege suñu jàkka kon loolu tamit dañ ci gisee maanaam maanaa boobu wallahu alam mu ne kon nag maam tey waxit bi day dëgëral ne kii mel noonu sangaay gi dafay nekk lu ràññeeku ci moom lu war ci moom ba bay mu ne lillahi ñeel na buur yàlla ta'ala aji kawa ji ala kulli muslimin ci bépp jullit xaqul aq an yaqtisala ci mu sangu fii kulli sab'ati ayyamin fii ci kulli sab'ati ayyamin ci juróom-ñaari fan yi yawman ab bés maanaam kon moom mooy ni bu fekkente ni nit ki te loolu lay dëgëral mazhab bu Hanaabila yi nga xam ne rahmatullahi alayhim ñoom dañu wax ne cëngaay kooku day war waaye ci ki muy war mooy ki te yaakaar naa loolu lañ dëgëraloon ci jamono jooju mooy ne cëngaay gi day war ci ki nga xamante ne dafa euh, dafa dafa dafa dafa takk dafa ñàkk dafa et cetera mais ki nga xamante ne yëggut foofu cangaay gi du nekk lu war ci moom waaye keneen ki nga xamante ne càngaay gi dana war ci moom mooy ki nga xamante ne ak juma bëri passé la gëj a sangu maanaam kooku tamit pour mu def ci cangaay <laughs> gi day daal di ràññeeku ci moom wallahu a'lam mu ne wa qaala bil isnaad al muttasil fii awal kitaab ilay haddathana Abdullah Muhammad te moom mooy al imam al musnidi rahimahullahu ta'ala di sëriñ imam al Bukhari ma jox ah, di sëriñ imam al Bukhari ba pare maamam nekk ki tuubloo maamu imaam al mi ngi génn adduna euh, ci deux cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ci weeru Dul Qa'da ba juróom benn guddi rek defee ci mu jeex euh, moom euh, dégg nga imaam al moom moo solo ay xadiisam Euh, kon léegi ne xadisam ci maanaam euh, ci Sahih Imam Bukhari rek la nekk waaye Imam al lu bari bëri la solowee ci moom ngir màggal gi mu ko màggal mu ne qaala haddathana Shababa te euh, mooy Abu Amr al-Fazazi Shababa ibn Siwar al-Madaini al-Khurasani al-Khurasani rahimahullahu ta'ala mi ngi ci luy wërwërloo ci cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent cinquième année kutubu sitta mu ne euh, annahu qaala qaala haddathana Warqa euh, te mooy euh, Abu Bishr Warqa ibn Omar ibn Kulayb al-Yashkuri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 167 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kufi la ci cosaan waaye hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu an Amr ibn Dinar te moom mooy imam bu màgg boobu nit yàlla bu sell boobu Abu Muhammad al-Makki Amr ibn Dinar la gën maanaam moom maanaam ci waa rawatina waa al tasawuf dañ koo xam bu baax di faral di nekk la ay mbiram Euh, naka noonu noonu la nekkee tamit koo xamante ne ci maanaam muhaddis woon maanaam borom ko muhaddis yi dañuy sukkandikoo ci moom lu bari muy génn àdduna 126e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta al Mujaahid te moom mooy Ibn Jabr gisoon nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala euh, moom ni mu siiwee ci tafsir noonu la siiwee ci hadiis yi noonu la siiwee ci fiqh tamit maanaam nee na waaw Mujaahid nee na nangam nangam ah loolu da ngay gis rahimahullahu taala an ibn Umar muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi an nabi mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne izanu jox leen ndigal lin nisaa'i ñeel jigéen ñi bil layli ci guddi ilal masaajid di jëm ci jàkkee maanaam lii euh, day tegtale ne maanaam kon ni jigéen ji fegam maanaam euh, da war day day faw ñu jox ko ndigal ngir mu mën a ci jàkkee ji maanaam lii bokk na ci liy tegtale ne imaam al-Bukhari bëggoon naa leeral ne. am na ñoo xamante ne dem juma warul ci ñoom te bokk na ci mu joxe exemple jigéen ñi te imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñaare léeg-léeg day bëgg day joxe benn message rek mu doy maanaam comme fii nii day wane ni jigéen ji moom dem juma waru ko te gisoon nañ hadith yi wane ni dem juma warul ludul ci kaw ki nga xam ne moom maanaam euh, sangaay sangaay ji warul ludul ci kaw ki nga xamante ne dafa war a dem juma te bu ñu xoolee masala bii loolu tam beneen mbir la bu mat a bàyyi xel maanaam bu ñu xoolee buntu bii li mu ciy wax moom mooy ci buntu ñi nga xamante ne dañoo war a maanaam cangaayal farata ndax dana leen war waa wala déet ak buntu biñ gisoon ni ci buntu bi wax ngëneelu cangaayal farata maanaam dañ mel ni répétition alors que du répétition fële lim ci nam woon moom mooy ne nit ki dem jumaa da ko war a waajal ak yeneen ak yeneen moo xoolee xadiis yi mu ci indi loolu ci loolu la gën a ñëw ak bisub ak juma dafa am ngëneel naka noonu jullit ak juma dafa am ngëneel ah naka noonu kon cangaayal ajjuma ak soccu ak peñewu de diw bopp yooyu yëpp dafa am ay ngëneel te dañ ko war a waajale noonu alors que fii nag dafay fii ginnaaw bi muy leeral fii nii da nga gis ci côté bi yëpp day wax ñi nga xam ne ñooñu la dem ajjuma war ci ñoom ñan ñi nga xam ne waruñu ci ñoom ak li nga xamante ne moom mooy bu dee comme dem ajjuma waa kamu warul nag ndax dana sangu kon maanaam loolu moo tax mu indi bunt bii nii wuuteeg maanaam fële nga xamante ne la mu bëggoon a saxal muy ngëneel gi nekk ci sangu ji jëmmi boppam ak waajal gi ñu war a waajal ajjuma ak sa fonk gi nga xam ne moom la war a fonk bés ak la nga xamante ne moom mooy julli gën cay def moo euh, daane kon jox leen digal euh, jigéen ñi ci guddi gi maanaam fii nii borom xam-xam yi rahmatullah ñaari gis-gis rek lañ ci am maanaam moom mooy ne bu njëkk bi moom mooy ne comme que jox nañ leen digal ne di guddi gi nañ dem Euh, mën nañoo dem julli ji te moo tax ñoom ñuy ñëw di fekkee ci julli jumaa ji jum julli euh, guddi gi loolu li muy tekki mooy kon ñu bëggee dem jumaa jox leen leen ndigal di dem jumaa itam maanaam loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii nii waru leen waaye nag dem ga day daal di nekk loo xamante ne dem jumaa ja day daal di nekk loo xamante ne lu lu dagan ci ñoom la te mënees na leen a jox ndigal ñu dem julli ji jumaa waaye loolu ci sartu lan ñu bañ a nekk ñoo xamante ne dañuy fitnaalaate maanaam ngir ne tamit loolu tamit loolu moom du soppe ak jamono ju mën a doon dem julli ji juma ci jigéen d'ailleurs ak ci góor maanaam fitnaalaate ak maanaam di dem ngir di wut koy neex ak koodul neex ci yoon bi wala ci boo demee ci biir jumaa ji loolu dafa nekk loo xamante ne warul motiver maanaam du war a tax ngay dem ngay dem képp koo xamante ne nag manoo normal sikk nekkul ci ne yow moom sax dem dañ koy tere maanaam li ñu doon wax sànq di wax naan euh, ñu ñu ñu jigéen ñi di dem di julli ji amaan na mooy li gën a ràññeeku ci suñ jamono loolu mooy ki nga xamante ne kii tax ñuy wax mooy euh, jigéen ji nga xamante ne jël na précaution yi war maanaam mel na ni nga war di war waaye bu fekkente ne dafa solul yër yi maanaam ni mu gën a rafetee yére yi di melax melax mu parfumé wu ak yooyu kooku moom maanaam moom kooku taxul ñu wax yàlla tere bu mu ci teg poudre yi ak ñu mel noonu kooku moom taxul ñuy wax dégg nga euh, beneen kon fii tamit maanaam dañ ci euh, loolu mooy dégg-dégg gu njëkk ji maanaam ñaareelu dégg-dégg yi nag moom mooy ne julli yi guddi yi dong la jigéen ñi war a fekke maanaam ngir la mu ne ngir ne euh, yenn maanaam yenn bi sallallahu alayhi wasallam daf ni na ngeen leen digal ci guddi gi ñu dem ñeneen ñi dañ ne ñu njëkk ñi dañ ne comme niñ ko waxe woon léegi ñoom dañ ne segam guddi gi digal na leen ko te guddi gi day lëndëm te problème maanaam mën na cee am maanaam risque yi maanaam insécurité bi kon waxuma la bu dee guddi bu dee bëccëg gi waaye ñeneen ñi ñoom gisuñu ko noonu ñoom dañoo jàpp ne problème bi mën a am ngir ne euh, ñaari mbir moom moo tax ñu ñu ñoom seenu dem juma ak seenu dem jàkka nekk problème jigéen ñi ñaari mbir moo tax loolu tamit day day day rejoindre li ñu doon wax sànq boo xoolee téere fiqh dañ naan la ñaari mbir la bu njëkk bi moom mooy bu ñu génnee euh, di di dem maanaam euh, euh, heure boobu noonu risque daf ci am maanaam mooy dañuy fitnaa laate loolu moom mooy benn bi mais xam ngeen ni fitnaa laate boobu bu dee guddi la tey par exemple suñu jamono benn la ngir ne lamp yi day mais ñaareel bi ci def dañ naan ngir ne dañ leen dañuy lor dañ leen di lor maanaam ñii lor saay-saay yi bëccëg gi dañ leen di mën a lor mais bu guddi jotee soit dañuy occupé wu ci seenu caay-caay wala ñuy nelaw <laughs> waaye bu guddi bu bëccëgee maanaam loolu moo lay won ne mbir mi ci jamono la aju ak ci bërëb yi localité yi selon culture nit ñi ak selon jamono ji ci boppam nan lay doxee parce que ku nekk xam na ni bu dee ñun suñu jamono rawati rawatina maanaam guddi gi moo gën a dangereux bëccëg gi alors que ñoom jàpp nañ ni bëccëg gi moo gën a dangereux guddi gi ngir ne bëccëg gi ci la saay saay di actif bu dee guddi gi jot na soit ña ngay nelaw wala ñu préoccupé wu ci seen yeneen di affaire saay saay et que luñ tal jigéen ñi kon jigéen ñi mën nañoo dem julli ji maanaam nga gis ne mbir mi day wër-wërloo ci acte bi day wër-wërloo ci époque bi dégg nga wallahu alam waaye ala kulli haal liy dëgëral ne julli bëccëg itam mën nañ koo rek mooy julli yi xiit yi loolu moom duñ ci werante ta yeneen sallallahu alayhi wa sallam daf ni jigéen ñi nañu génn fekkee iit bi te te te segam loolu la te mbooloo maa ngi dañu bëri te te te bëccëg lay xew iit du xew mukk guddi te loolu day dëgëral ne kon ñoom mën nañ koo fekkee wallahu taala alam euh, xadis bii nii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala fii la indi fii rek la ko indi imaam Muslim indi na ko xadis numéro 442 ñaari yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 568 imaam euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 570 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 5021 5101 5725 6101 6296 6318 dinañ gis ne kon waa xam kutubu sitta ñoom ñëpp euh, maanaam. Eh, ñoom ñeent ñoo ko ci indi te moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi amma imam an-Nasa'i imam Ibn Majah ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' na qaala bil-isnad al-muttasil fi awwal al-kitab li haddathana Yusuf ibn Musa eh, te moom mooy Abu Ya'qub Yusuf ibn Musa ibn Rashid ibn Bilal al-Qattan rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna deux cent cinquante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk imam boo xamante ne muhaddis bu mag la euh, nekk koo xamante ne kuufi la rahimahullahu taala waaye wàccoon euh, Baghdad moom nag dégg na ci euh, Jarir ibn Abdul Hamid ku mel ne Abu Khalid al-Ahmar Sufyan ibn Uyayna Abdullah ibn Idris ak Waqi' ibn al-Jarrah Abdullah ibn Numayr Euh, ak euh, imam ahmad ibn yunus euh, ak ñeneen muy ubaydullah ibn musa ak abu usama rahmatullah alal jami' amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solowee ci moom nag moom mooy ku mel imam al-Bukhari bii nii moom 17 fois la solo ay xadisam bii nag ñu ngi koy doon gis moom ah, imam Yusuf ibn Musa bi ah al-Qattan Abu Yaqub al-Qattan ñu ngi koy doon gis rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari euh, dina ko indiwaat fukki yoon ak juróom benn ci sahiham imam Abu Dawud fukki xadis ak ñaar 12 xadis la solo ci moom imam at-Tirmidhi 3 xadis imam Ibn Majah euh, 4 xadis imam Muslim moo solo la ak imam an-Nasaa'i maanaam kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo na xadis am ba mu des imaam Muslim ak imaam an-Nasaa'i rahmatullah alal jamii euh, dégg nga moom kon moom mu ne qaala haddasanaa Abu Usaama te moom mooy al imaam Hammaad ibnu Usaamata ibnu Zayd al-Kuufi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy. Euh, imam euh, ci waa Kufa di imam bu mag rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ci weeru Shawwal ci deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Isma'il ibn Ali al-Abbasi moom moo ko jullee rahimahullahu ta'ala waaye imam al-Bukhari nee na moom mi ngi génn àdduna deux cent unième année euh, ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci weeru Zulqa'da maanaam kon ñoom dëppoo nañ ci imam al-Ajli moom dafa ne ci weeru Shawwal imam al-Bukhari ne ci weeru Zul Qa'da la rahimahullahu ta'ala mi ngi amoon quatre-vingts ans rahimahullah ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Ubaydullah ibn Umar muy Abu Usman al-Umari Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Naafi' moom mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa 116 jàpp 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta an ibn Umar muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na kaanat nekkoon na imra'atun ab jigéen li Omar ñeel Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu euh, dafa amoon benn soxna maanaam loolu la ci jublu moo ko xam te ne Aatika la tuddoon maanaam rahmatullahi alayhi boo xam te ne tashhadu daan na fekke salaata subh julli suba wala isha ak gée fil jamaati ci mbooloo mi fil masjidi ci jàkka ji maanaam loolu muy benn fa qiila lahaa ñu ko li ma taxruj tax ngay génn. wa qad ta'lamina te xam nga ne anna naka Umar sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yakrahu day bañ zalika loola wa yaharu te dafa fiir maanaam lii wax ji ki ko ko wax mooy jëm mooy sayyidina Umar moom ci jëmi boppam radiyallahu anhu maanaam ndax moom da daan def su di julli ji dem ci jàkka ji ndaw si topp ko léegi bu ko toppee euh, mu ne ko nag lu tax ngay def lii te yow xam nga ne man damay bañ lii maanaam loolu moo lay war ne mbir mi ko affaire jamono daf ci am parce que ñoom seen jamono daanuñu woon baaxoo jigéen ñi di génn nii di dox ci mbedd mi di dem di dox ji seeni soxla ñoom baaxoo ko woon xamuñu ko woon loolu euh, loolu moom moo tax bi mu génnee euh, di dem di dem ci jàkke ni moom mu topp ko mu ne xoolal lim ci def doon ne waya xaaru si dafa fiir maanaam fiiraange moo ko yóbbee ci bëggul euh, di di dox ak soxna si ci mbedd mi Eh, ba jox na si di ñëw ci jàkka ji mu ne ko wama yam naahu waaw lu ma tere lu ko tere an yan xaani ci mu tere ma ah ci reneen waaye mu ne ko wallahi bis boo ma tere ma ma ma ma bis boo ne ma toogal bul ñëw ci jàkka ma toog mais comme que tere woo ma ko fekk tere woo ko nag danaa ñëw maanaam loolu tamit day tegtale ne eh, dem ji ñu ñoom maanaam eh, dem ci jàkka nekkul loo xam ne lu luñ ko tere la te bu doon ne am na lu ci xaram rek Seydina Omar radiyallahu anhu doon na ko wax ne ko déedéet bul dem ci jàkka ji dégg nga maanaam lii da lay wan tamit ñoom bokkul woon ci seen culture vraiment jigéen ñi di génn noonu di dem maanaam comme loolu bokkul vraiment ci seeni gis-gis donte nag léeg-léeg jigéen ñi am soxla dëgg-dëgg génn dem masalan ci kanamu yenente bi comme niñ ko ko ne ko waa yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo xew ci nangam ak nangam ak nangam comme niñ ko gisee ci ay xadiis yu bari wala yu mel noonu maanaam mais nga xam te ne mais di di di maanaam saa yuñ daan génn rek mais vraiment dafa am lu bari lu doon tax ñuy génn d'ailleurs boo xoolee ayatul xijaab yi aaya yooyu maanaam xadiis yi ciy wax da ngay gis ne te gisoon nañ ko ci kitaabul iman ne ñoom jigéen ñi jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam soxla yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi bañ amagul woon ay wanag ci kër yi guddi ba guddi la ak génn pour bañ nit ñi gis leen pour mën a dem ci wanag bi maanaam ci àll ba pour mën a dem maanaam dañ daan pour mën a dem ci àll ba ngir mën a dem wanag maanaam guddi ba guddi lañ daan génn maanaam loolu yooyu yëpp dañuy gis maanaam lii lii wër-wër ci àtte yi yëpp ci mbir mi maanaam nga xam ne nii lañ doon nii lañ daan doxale ñoom. loolu tamit day supposé ni daan lu lekk lu bari loolu lay tegtale mm-hmm. dégg nga euh, mu teg ne kon Seydina Umar radiyallahu anhu dafa fiir loolu moo man mu ne ko waaw tere wu ma tere ma ko rek yow boo ma koy tere ma koy bàyyi ni yam naawu li ko ko tere li mooy li tax waxul a dara <laughs> waxul ndawal yàlla lay sallallahu alayhi wa sallam mu maanaam dañuy gis ni waxu yenente bi amee doole ci ñoom sallallahu alayhi wa sallam mooy ne laa tamna'u bu leen xañ ima allahi jaamu yàlla yu jigéen ñi masajidallahi jàkke yàlla yi bu leen bu leen bu leen ko xañ bu leen leen ko ter maanaam lii baatu laa tamna'u bu leen leen xañ baat boobu li muy tekki mooy ne soo jigéen ji soo ne ko ci jàkk ji bul fi ñëw di tu xañ nga ko mbir am na loo ko xañ te lii day dëgëral li nga xam ne moom lañ doon wax sànq maanaam ci ne ñàkk ngay dem jàkka du par essence mais fitna yi mën a indi la kon dañuy xool mbir mi tamit selon jamono ji ak ak ak maanaam ak tamit nan la ñuy laajee jigéen ñi mu jël précaution yooyu lool moom moo tax euh, bu jigéen ji bëggee dem ci jàkka ji yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ko ko xañ dégg nga loolu moo ne laa tamnaw bu leen xañ ima allahi bu leen tere ima allahi jaamu yàlla yi jigéen ñi masajid allahi jàkkay yàlla yi ah ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala moom moo ko bi eh, gisoon nañ ne imam eh, Maalik solo nag xadis numéro cinq cent trente Muwatta imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon nag xadis huit cent cent soixante huit imam Muslim indi na ko xadis numéro quatre cent quarante-deux juróomi yoon euh, imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro cinq cent soixante-six ak cinq cent soixante-sept euh, imam euh, An-Nasa'i indi na ko xadis numéro sept cent six imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro seize imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi kon nañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi ba mu def imam At-Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin